sóor bu tax na ñu saa xaraamal ma dem yéen ko leen yéen de il faut que en fait ñaara fukki la ay dañ ci taatee. bisimilah rahmaani rahiim yow nag na ba nga xam ne yéen dafa am nañu taara bu ñuy wax Mariyatul Qibtiyya benn buur bu ñuy wax Muqawqis moo ko comme joxoon hadiya yonent nag amutoon ñeenti boppam juróom-ñeenti jabaram yi ku nekk fàtte la leen ne ku mu amee ren dëkk bi te nekk boo ëllëgee mu tax jëlee keneen mos nga am ñoom moom amoon na ak jëwëram na bu ñuy wax Mariyatu moo jur doomam bu ñuy wax Ibrahim des nag Mariyatu ci xamul ne lay xapte ci moom it tàggu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko damaa bëgg léegi sama baay Omar ibn Xattaab yonent na mu daal di dem rek yonent woo Mariyatu waaw jëwëram ñu ci liñ ñu ñëw ne ko ci sama moone bi ci sama néeg sa jaam lay tëdd moom ci sama lal bi yonent ne ko bu ma ko xaraamalee sama bopp soxal sedd mu ne ko ah, waaw mu ko xaraamal naa ko ko jege waaye nag bu ko kenn jëg naka la yonent génn rek ñu daal di fukki paranteram day am ne ko toll na fi yàlla noppal nañu yonent xaraamal na marietu sëcceetu boppam buur daal di ne ay waa na bi yow yonent bi ñu ma ngi daan taxara ñu lay xaraamal na la daal dagal na ko yàlla bakka ñaan la lu tax yàlla daganal mariyatu nga di ko xaramal sa tax yi ngir moom naka sa pour marta atwaji ka nga defi jabar sa pour bëgg lu neex sa jabar rek ngay xaramal yàlla daganal wala yàlla xasorun aji baal la ñu yàlla rahim aji yërëm la sa tarada laa la sa imaanikum fekk ci ngeen dende yàlla may na kaafara sa sa fa sa saara sa kaafara ngeen delloo saaraam fa mu nekkoon wala yàlla mawlaakum mooy aji dimbale seen mu alaadi mooy alaaka moom maa ngi rey ci njëkkeelam yónnante bu ko nag moom foofu ne ko ba tey pour bëgg na loo neex xamuloo ne su ma fi jógee Abubakar ci yaa ngi sa dër moo may donn fii rek sa bàyyi moo koy donn waaye yooyu yëpp nag bu ko kenn mu wax toll yaa ngi sa dër mu ne wax pour jàngatal is asarra ba bóotalee na bi yéen a ngi tudd Ndao Rajo Asaji jëm ci leen ni jabaram xadisan waxtaan rek ne ko bu ko vraiment nag ba ba musala bi ci moom moom musala ko Aysata waaw farahu laaw te yëpp doo ko yàlla aale ci yonent ba yàlla it xamal yonent ba ne ak ko si woon nañ ko duñ ko duñ ko woon xarala mu xamal ko baaba yoo doon am ba xarala tam te daan baabu yoo di seen rek yonent ba ko ne ko mën naa la ci yoon mbóot ma la wax ci yoon nga ko mu daal ñu ne Aysata daal mos maanaam ci moom aw ñu man maa ko yéene jàmm waaye moom ma jàmm defe naa ne kat la Aysata ko wax yonent yonent ne ko Aysata waxut na ko fala maanaam baaxa ba mu soloo ko bii ci moom xaaral mu wax man am baaka ana ko solo mu la xaasaali de xaala wax yonent ne ko nabba an ye solo ma ko jaat xabiir te de aji xam baati ñëw na ko yi de ñu rek a bëgg ñu réer moom xam ko toog Aysata ñu naan na nag sa solo ci sa fan yéen leen in sa tooba ndem ci ngeen yéen ila laay gën ci yàlla waxat saxar jàng na xulóobu kuma xol seen de seen xol jàng na ngir bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaraaman bi xaraaman maa léegi loolu lay te yàlla bañ na wala mu ngi dem ci Omar ibn Khattab yàlla dajeeg moom ci la bokk Ibn Omar dajeeg mu ñëw waafatu ne ko bu def maram ku dul sa maram ay fatu du sa maram moom la yonent gën a bëgg ci yow bàyyi la gën a ci la soo sàgganee rek dinañ la xase buur ne way tasaara ndem dimbalante yéen xale yi ci yonent bi tey na laa naka yàlla woo moom mooy laa woo mooy aji dimbalante su fekkee yéen ñaar nag yéen ngi ànd di fat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man yàlla danaa ñëw ànd ak yonent bi may dimbale ko ci yéen de way jibril ak jibril jibril itam dana ñëw wa salihul mu'minina ak wala ñu jibril ñu jibril ñu baax ñëpp danañ ànd ak yonent bi te Abu Bakar Umar seen baay sax ci lañ bokk wal malaayikatu malaaka yëpp way dimbale lañ ko baax daal di ci gën a xale boobu yëpp ñu takkoon ngir ñaari jigéen sama bay na koy xeex jigéen yi yàlla moom tamit ko moom ñu takk xale bu ndaw pour ñaari jigéen rek xataa attan na rabboo boromam in talaqakunna ndem fasa na mu daal mun batiloo bu mu wàqaloon ko asaagan ay jabar xayra ni gën ñu ko ci yéen yàlla nag bu fekkee sàggan gën ba yéen ko fasa leen ñaar yi leen gën yéen ñaar muminaat ñi di way gëm xaanitaat ñi di way fat saayibaat ñi di way tuub aabidaat ñi di way jaamu yàlla saayaat ñi di way xoor tayyibaat ñi ay jeego ak taalamaat jëtte yaa yaa la sunu amuna ween daa ñu xor Quraan ko musal leen sant sax may bokk teen waaye lii mar nañ seen naaral safara de waxu daa ma tam naa suñuy xar yaa wala jaara toog këram seen yéene musal leen seen bopp ci safara musal leen seen ñan ci safara yéen yonent nañu di musal ñeneen ci safara yow sama jabar waxtu ji bi jot na yow sama jabar yow koor ñëw na yow sama jabar nit ki maa ngi sabaku ñun da yóbbu sa ci jabar ci aljana de ala aji nekk la ca safara malaaykat may malaaka ko xat yi wax ci baat yi yooyu dëgër de laa wax ko may ci laa la ma amaram la mu digal leen waaye fa la dinañu def maa yomaroon la def ma digal leen ko yaa ah yàlla si réew mi ren tànk ba Aliou ma tey ci tëjjëm yàlla. li ma tëjji xew na naka def na fay leen maa kuntum la ngeen ne kon sax ma doon déedéet. yaa yaa def na ah yéen gaa ngi dem alxuraan. boo ko tuub léegi de laay jëm yàlla. donc dañ na tool bu dee ak yàlla. asa rabbukum xattan na borom seen. ani kattara wu farat. an kum wëñ seen te yaa di kumay bakkaat seen. booy fële kum. seen xar bi leen janaat si tool sañ yow ma laay yëpp bii bés ba ko waxal ci laaw yàlla am na bii yonent ba wala dina ñaaña amanu gëm nañu maa ànd ak moom ñoorumu leer seen yeppan dana mu dox bay na ay yéen sa kanam seen wala ay man yi da dana nekk leer ci ndey jor seen yàquluna danañu wax ne rabbana yow borom sunu at mi yàlla na matal danaa ñi xam ne ñu waral naa leer sunu ba ji danaa fekkee seen leer fay nag julli ñaa ngay ñaan yàlla yàlla nga ñu àggaleel ñun suñu yor ba ñu àggal jana waxtu yàlla nga baal naa ñaan dina kana tayaw ak yoon ajaatan nga ala kulli shay'in ci lépp lépp yaa yoon na digee yonent bi jaay di jihaaran al fuqara yéefare ci jaati wala munaafiqina naafiqe ci lammi waxlu siifal alay ci ñoom yeleen dëgg tëg leen toroxal wa ma yow soxlaay seen jaanam jaanama wabu sabana al masir delloo abare waraballaa def na yàlla masar ëndee ñu ne dina ñaan ñaani kafaro wet nañu yéefari yàlla ñu nekk ci ñoom imraata nooyi jabari nooyi wa mbaata loolu nag jabari loolu daanaka nekkoon nañu sax taa bëri nga suuf si ñaari jaam mi ne daal dinaa indi jaam suñu xaalis ak liggéey ñaari wéy mi ba taa maa ko ñëw leen de li ne digg digg rek ñëw fa dara yonent yàlla nuur yonent yàlla nuur su ci ne amoon na jabar jabar ja di ñëw fa nuur jabaram waaye la tudd doon ci xaatu réer nuur waaw nuur jabaram waaye la tudd doon ci xayin ku ci nekk jabar yonent la falam yuxniha jëriñuñ leen anuma ci ñoom mina laa ci mbugalam yàlla seen dara waxtu la waxeef na ñexe leen uduqulaa xaraf leen naara safara maa baaxul na ànd ak way xaraf ne de wa daraba laa def na yàlla masalan ne ñu def na ñexe ñooñu amunoo gëm nañu imraata firawna jabari firawna a seeti bintu Musaa moom firawna moom ak yàlla bi moo doon jëkkëram moom mu gëm yàlla if xaalat ba mu waxee rabbi yow borom sama if ni tabaxal muy ñaan ma si yow bay da nga xam ne waaw firawna koy jigéen ci yàlla ndax ne ko dafa daaj waaw ab daaj ci loxo ndey joram daaj ci loxo càmmoñam daaj ci tànkam ndey joram daaj ci tànkam càmmoñam jël gën weñ bi ñuul teg ko ci dënd ba jubale ko jant bi te du lekk du naan ba ba muy dee foofa nag mu ne yow yàlla yàlla na tabaxal ñi ci yow ci aljanna malaaka yi ne yàlla sa jaam bu jigéen bii ñu di ko dugal dugal mu njëkkee nii waaw ñu gën yow ñaanul la lu may ab néeg mu ne ah leen lii ñu ngi wax ne fi la ko bëggee di waxut ne ko sax jàmm rek xam te rek la wax de war nañ ma min Firawna ci Firawna waa ma nekk jëfam war nañ ci lii musal ma xam ci ne gaari ñoo ngi way toon de kooku ci waa jëkkatam bi xéefar la woon waaye wàññi ko dara wa Maryam al Maryam ibnatu Imrana kay doomi Imran allati kaaga ahsanat wattu na mu farja tayam Maryam doomi Imran ki nga xam ne wattu na tayam mas ba xam góor kon nag wax naa kon wàllu si ci ñoom ñu rooy naa la wasu yàlla xeebal Jibril mu wal ci moom mu mbaxee saa wasuñ ko ci saa ci saa daal di taxaw wax wax jam waxoon ci saara Mariam ba tabaqat dëggal nañu moom Mariam ci kalimaati rabbiha ci tariati boromam wa kitaab yi ak téere yi wasal wa kaanat nekk na moom jigéen yooyu ñoom xaalis bi lañ jaamu yàlla de waxut ñoom xaalis daal di kat li ñuy doon jigéen yëpp moo góor ñi am ci naan waaye bu nekk